a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin seydina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin muy xare Uhud gisoon nañu ñu ngi woon ci jeexantalu xare bi ci jotaay bi weesu gisoon nañu sayyidatu sayyidina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu ak sayyidina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr wa ardaa ni nga xamante ne noonu lañ leen utale sàngaay càngaay keroog Uhud ku ci nekk nga xam ne liñ la sànge doyul ah, riwaaya seydina abdirahmaan ibn awfin bi nga xam ne moom laa leen doon wax ci jotaay bi weesu ne woon li ma leer mooy tudd na kenn ci ñoom ñaar muy seydina Hamza wala seydina Mus'ab ibn Umayr waxuma woon ku ko solo xadiis boobu imaam al Buxaari raxmatullaahi aleyhi ndax moom dane xaddatanaa abdaan mu ne qaala xaddatanaa Abdullah qaala axbaranaa Shu'batu an Sa'd ibn an abiihi an abdarraxmaan bni awfin at utiya bitaamin wa kaana saaimaa fa qaala qutila muscab bnu cumairin wa huwa xayru minni kuffina fi burdatin in gutiya in gutiya ra'suhu badat rijlaahu wa in gutiya rijlaahu badaa ra'suhu wa uraahu qaala wa qutila xamzatu wa huwa xayru minni summa busita lanaa min addunyaa maa busit aw qaala utinaa min addunyaa maa utinaa wa qad xashiinaa an takuuna xasanaatunaa qad cujjilat lanaa summa jacala yabkii xattaa taraka attacaama radiyallaahu canhu wa ardaahu kon imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi moo ko solo mu ne xaddasanaa Abdaan mu ne xaddasanaa nettali nañu Abdaanu di sama sëriñ di Abdaan qaala mu ne xaddasanaa nettali na ma Abdallah waxul kan mooy Abdallah mais Abdaan bu ne Abdallah Abdallah bi muy jële ci moom mooy Abdallah ibn al-Mubaarak al-Marwazi raxmatullahi alayhima mu ne axbaranaa Shu'batu mu ne axbaranaa nettali nañu moom Abdallah ibn al-Mubaarak az-Zaahid al-Muhaddith al-Kabiir kaana min min min min min min min rufaqaa'i imaami Maalik wa Sa'iid ibn wa Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri wa ghayrihimaa muy abdallah ibn al mubaarak mu siiw mi boroom kitaabu zuhdi waxoon nañ ci mbiram ci jataayee ñu génn mu ne axbaranaa nettali nañu shu'batu de shu'batu ibn al hajjaaj amirul mu'miniina fil hadiisi di seydinaa shu'ba mi nga xam ne moom it waxoon nañ ci ay mbiram moo ne woon masuma bind lu weex lu ñuul ci lu weex te kenn masula wax manaan la répéteel ndax li nga xamante ne la ak mokkalam gaawe wa moom seydina Shu'bat ibn al-Hajjaj huwa aydan kaana huwa wa maalikun imaamu daari lhijrati kaana min min min kubaraa'i zamaanihima bokkoon ci ponkali seen jamono ñoom seydina Shu'ba ak Anas raxmatullahi alayhima Shu'ba boobu mu ne an Sa'd ibn Ibrahim muy Sa'd di doomi Ibrahim Ibrahim boobu di doomi Abdirraxmaan ibn Awf as-saxaabi min al-mubashiriina biljannati di Seydina Abdirraxmaan ibn Awf doomam sëtam bu tudd di doomi doomam jooju di Ibrahim an abiihi moom Sa'd boobu moo jële ci baayam di Ibrahim ibrahim boobu nag mooy doomu seydina abdirahman ibn awf radiyallahu anil jamii mu ne moom baayam ibrahim anna abdirahman ibn awf utiya bi ta'am mu ne baayam di seydina abdirahman ibn awf dañ koo ëndil ñam mu ne wa kaana saayima fekk dafa wooroon fa qaala mu ne qutila mus'ab ibn umayr wa huwa xayrun minni moom seydina abdirahmaan ibn awfin fàttaleku ki nga xam ne mooy mbokkam ma di seydina musab ibn umayr musabul xayri radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne rey nañ ko moom seydina musab keroog uhud wa huwa xayrun minni tawaat naa ne mooma gënde man mii nga xam ne maay abdirahmaan ibn awf allahu akbar na ko noonu lañ gisa woon gisoon nañ bi ñuy gis seydina Sa'd ibn Rabi' al ansaari radiyallahu anhu wa ardaa boroom uh, uh, uh, wa qul li ashaabi wa qul li ashaabika ay al ansaar laa cudra lakum cinda allahi in xulisa ila rasulillah wa cindakum caynun tatrif muy seydina Sa'd ibn Sa'd ibn moom gisoon nañu keroog seydina waxoon nañ la saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum niñ doon perpétuer di continuer di ko reconnaître mbaaxam googu ak jaloore ji mu def ci lislaam ak waxam ju am solo joojole mu waxoon keroog Uhud comme niñ ko gise woon bi muy nekkee génn àddina presque yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee woon bi xare bi jeexe woon ne woon ana man man lii bi Sa'd ibn Rabi' ana kan moo may xoolal Sa'd ibn Rabi' afil ahyaa'i huwa am fil amwaat kan moo may demal xoolal ma seydina Sa'd man rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo génn àddina wala dañoo fe dafa bokk ci ñuy dund waxoon nañ la ka demoon bam demee la mu ko waxoon waxam juróy jooju nag mu waxoon moom seydina Saad ak jëfam ji mu jëf ci lislaam moom la seydina Siddiq ci riwaaye imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa nabi comme ni ñu ko waxe woon mu ne dafa am benn waay bu dugg ci seydina Abu Bakrin imaam ibn Hisham bokk afwan riwaaye imaam ibn Hisham ndax dane woon wa xaddatani Abu Bakrin az-Zubayri moom imaam ibn Hisham mu daal di koy soloo ci càlla la boo xam ne wérul mu ne sëriñam boobu di Seydina di sëriñam di Abu Bakr ni Zubayri moo ko nettali mu ne dafa am benn waay bu dugg ci Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu yoroon benn xale bu jigéen di ko akolaat di ko fóon waa ji na ko waa yow yaa yow Seydina Abu Bakar xale bii moom xale su jigéen si ngay fóon di ko di ko tatagal mooy kan mu ko kii mooy doomu ku ma gën daal di koy wax Sa'd ibn wa kaana min nuqabaa'il aqaba wa shahida badran wastushhida yawma Uhud naka noonu nga gis ne kon saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum niñ doon reconnaître mbaaxug seen mbokk ak seen mbokk di seen àndandoo yi àndoon ak wa billaahi àndoon ak ñoom ci chantier yàlla yi niñ leen doon reconnaître la seen ginnaaw seenu mbaax looloo tax seydina Abdurrahman ibn Awf fekk mu woor ñu indil ko ñamam mu ne qutila Mus'ab ibn Umayr mu ne rey nañu ki nga xam ne mooy seydina Mus'ab ibn Umayr mu ne wa huwa minni tamoom Mus'ab ibn Umayr de moo ma gën man Abdurrahman ibn Awf mu ne kuffina fi burdatin unghutiya ra'suhu badat na mu ne keroog bi mu génnee àddina ñu ko sànge benn mbalaan moo xamante ne nii gisoon nañ ci yeneen riwaaya yi mu ne benn namira la namira la waxoon nañ la ne na namira benn yéere la ab yéeral nag boo xam ne day amaale ay kii yu ñuul yu weex waaye ab yéere boo xam ne bu ñu ko ci sàngee mu ne in ghutiya ra'su bu ñu daldee muur boppam badat rijlaa ñaari tànkem yi moom sayidina Musab di feeñ mu ne wa an ghutiya rijlaahu badaa ra'suhu buñ xëccee nag muur ci ñaari tànk yi bopp li feeñ mu ne wa uraahu qaala mu ne faat foog naa man seydinaa kan kiy di doom ji di ibrahim ibni abdirahman ibni awfir radiyallahu anhuma mu ne nag dafa mel ni da cee wa wa qutila Hamza wa huwa xayrun minni mu ne ni ñu rey Seydina Mus'ab naka noonu it qutila Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu wa ardaahu wa huwa xayrun minni te ki nga xamante ne mooma gën man Seydina Abdurrahmaan ibn Awf mu ne moom it naka noonu mu ne summa ginnaaw gi busita lana min ad-dun min ad-dunya busit suñu boroom daal li ñuy tàllalal defalal ñu ay xéewal ci àddina li nga xam ne moom lañu moom lañu moom lañu xéewale xéewal yu bari yi ñu nekk aw qaala wala boog mu ne utina min ad-dunya ma utina boog ginnaaw loolu ñu jox ñu ci dunya àddina gi ñu jox ci ay xéewal ak alal mu ne nag waqad xashiina an takuuna xasanatuna qad ujjinat lana mu ne man nag Abdurrahman ibn Awf li ragal mooy ne mbaadu suñu yu baax yi lañ ñu jiital daal di ñu koy fay fii summa ja'ala yabki mu tàmbali moom di jooy Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu wa ardaah hatta taraka at-ta'aam ba ni muy bàyyee keroog mujjul dogu kon nag loolu kon gisoon nañu ko mooy dama bëggoon indi précision que ne Seydina Imaamul Buxaari abu abdillahi albuxaariyi raxmatullahi alayhi mooy ko solo xadiis boobu kon nag foofu noonu kon gisoon nañu yooyu yépp gisoon niñ leen denc keroog waxoon nañ ne sayyidina Musab alal ji mu bari la woon ba mu nekkee Makka waaye loolu lépp mu tuubee la deñ ba ni mu génne àddina càngaay giñ ko sàng sax matul allahu akbar naka am ammi rasulillahi wa asadullahi wa asadu rasulihi Hamzata ibn Abdil Muttalib huwa kadhalika noonu tamit la mbiram deme mooy lañu ko sànge doyul woon waaye am na keneen koo xam ne pour ñu jàll ndax li ñu waxoon ci jataay bi weesu biñ koy tëj boo fàttale ko mooy inchaa allahu taala ñu xool nag ana naka lañ leen dence ak ndax julli nañ leen ñoom ñi faatu woon Uhud am déet loolu lañu war a gis tey balaa loolu ñu gis keneen koo xam ne dafa génn àddina ci saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam génn àddina foofale di xaysama ibn abi xaysama dee tuddoon abu saad xaysama ibn abi xaysama moom nag riwaaya biy nettali ak génn àddinaam keroog Uhud sayid kii moo ko nettali di imaam al bi sanadin da'if moom imaam al imaam al al-Waaqidi mu ne mu ne anna Xaysamata qaala yawma Uhud yaa rasuulallahi laqad axta'atnii waqa'atu badrin wa kuntu wallahi xariisan calayhaa xattaa saahamtu ibnii fil xuruuji fa xaraja sahmuhu fa ruziqa ash-shahaada wa qad ra'aytuhu al-baarihata wa fi fi an-nawmi fi axsani suura ila axiril xadiis kon imaam al-Waaqidi mu ne imaam al-Waaqidi di nettali kon keroog bokk ci ñi figure yi génn àddina keroog foofu la ci Uhud mu ne mooy Abu Saad di bàyyi Saad tuddoon Xaysama ibn di doomi Abi Xaysama riwaay bi nag wérul imaam al-Waaqidi da ne xaysama bii xaysama lu tuddoon dane woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Uhud laata xare bi tàmbali na ko yow ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam axta'atnii waqa'atu Badr waay waay xare Badar dërëcc na ma oh xare bara rëcc na ma man xaysama wa kuntu wallahi xarisan alayha mu ne ko nag maa ngi wàcc yàlla yow ndaw yàlla li akamaa xëroon bëggoon lool waaye fekke woon xare badar waaye ni ma ko xëri woon noonu sama doom moom noonu la ci xëre woon di Saad ibn Abi Saad ibn Xaysama nee na ma daldi tegoog moom bant sahamtu ibni fil xuruuji fa xaraja sahmuhu fa ruziqa shahaada keroog Badar yay yonent bi alayhi salaatu wa salaam tax dew ma dama bëggoon dem sama doomi ne day dem te comme que foog am ku des ci maag moom léegi ñu piloo faas mooy ñu tegaroo ay bant far turam génn moom mu dem badrin suñu boroom may ko mu bokk darajaay shahaada mu bokk ci martyr yi génnoon àddina keroog Uhud badar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man xaysama wa qad ra'aytuhu al-baariha fi an-nawm fi ahsani suura mu ne te man gis naa ko biig biig gis naa ko gént naa ko mu nekk ci gin jaar rafet melo euh, nekk ci fii simaaril janna di di féey nekk àjjana ci meññeefu àjjana ak wa anhaaraha ak dexam yi nu ko neexe falal nekk mel ni daal lépp mooy borom wa yaquulu mu ngi bi naan ilxaq bi ilxaq bina turaafiqna fil janna ci biir gént gi yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama doom ji mu ngi ma waay waay ñëwal fekk si ñu fiñ nekk bu ko defee nga nekk sama àndandoo fii ci àjjana yow sama baay faqad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan ndax bàyyi sama yëgal ne kat yëg naa fekk naa li ma sama borom doon dig lépp fekk naa ko muy dëgg waaw ndax buur yàlla moo digoon loolu ku ko jaamu jannaatu adnin yoo xamante ne nii wa'adallahu ibaadahu bil ghayb moom la dig li nga xam ne mooy jaamam yi nangoo nekk ay jaamam bil bi ci kumpa te gisaguñ ko demaguñu fa doom ji ko man li ma sañu boroom trouvé woo tu digoon lépp trouvé naa ko muy dëgg te tamit yéeféer yi wallaahi loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax boo demee ci suuratul aaraaf it loolu lañu waxoon bañ leen laajee waa aaraaf di leen laaj hal wajatum waa àjjana wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar an qad wajadna maa wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum maa wa'ada rabbukum haqqan qaalu na'am fa adhana mu'adhinun ila aaxiril aaya suñu boroom ne woon foofu suuratul A'raaf wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar la mu ne wa naadaa mu woote asxaabul jannati waa ajjana asxaaban naari waa safara di leen woo ne leen kat ñun kat wajadnaa trouvé nañu maa wa'adana rabbuna haqqan li ñu suñu boroom digoon de gis nañ muy dëgg muy ndaataa tëllëx gudul jeex na'imun muqiim xéewal gudul jeex fii jannaati adnin laa namuutu abadaa dootuñu faatu te ñu waxoon yépp fekk nañ ko fi nekk ci ngërëmam nga xam ne moo ëpp lépp lu ñu mën a am mu gërëm ñu dootuñu mere ba faw loolu lépp trouvé nañ ko waa yéen nag waa safara ñun waa jana ñoo leen di laaj hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li leen seen boroom subhaanahu wa digoon ndax trouvé ngeen ko muy dëgg loolu du laaju ko këy du ne ñoom dañoo ñëw ba àjjana di remettre en cause di dute ci diggu yàlla déedéet mooy ne laaju kókkali la mooy waajoo xam ne moos liñ ko dig ci lu baax yépp ne ko boo amee boo réussir ci examen bi am nga ko waaye nag ku liggéeyul ba réussiroo fële ndungu siin nga jëm mu réussir am bànneex yooyu yépp am teraanga dem prison seeti mbokkam ma nga xam ne moom liggéey loon dara ba échec tax ñu dugal ko ndungu siin fii ci prison bi mu naan ko man de trouvé naa lañ ma diggoon muy dëgg ndax yow trouvé nga liñ la digoon muy dëgg xam nga ne loolu waxu i laaju ironie la loolu nag la waa aljana def ñoo tax ñu ne woon ah, eh, yéen waa safara ñun de trouvé nañ ma waadana rabbuna haqqan fa hal yéen nag lañuy laaj léegi répondez ndax trouvé ngeen lii leen seen boroom digoon muy dëgg xaaloo ñu ne ko naam ñu ne leen am <laughs> kay ndax wax ja du bari ndax ku nekk ci problème doo bari wax ku nekk ci problème njàq xaw ma kuy bari wax ku biir ba fees xelam dal mooy bari wax waaye ku nga xam ne seconde bu ne situation bi nga nekk di gën a empiré wu gën metti ngay xool nan laa koy moytoo ak nan laa koy appréhender xam nga ne koo koy waxam du bari looloo tax waa safara ñoom seen tontu mooy naam naam aha kay naam li wolof naan mu ne naam ñu ne wax waaw xaysama biit lool la ko doom ji wax ne ko man faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kon ñëwal ci ñun nga daldi nga daldi nekk sama àndandoo fii ci aljanna waqad wallahi ya rasulallah asbaxtu mushtaqan ila murafaqatihi fil janna fad'u allah ta'ala an yarzuqani shahaada wa murafaqatahu fil janna fad'a lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi Xaysama bi mu géntee doom ji wax ko loolu muy nettali yeneen bi alayhi salaatu wassalaam gént googu di ko nettali tamit li tax doom ji dem badar gaañu ta moom demuloon badar ndax dañ koo tegoo woon ban mu ne nag waqat wallaahi dëgg-dëgg yow maa ngi wàcc yàlla yow ndaw yàlla li kënee man de dama xëy tey man xay sama sopp lool am xemmem lool gu jéggi dayo ngir dem ànd sama doom jo fële ca aljana wéttali ko foofu fële ndax wéetu fa sax waaye ànd fa ak moom tenir ko compagnie kon nag dama lay ñaan yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fad'u allaha ta'ala an yarzuqani ash-shahada ngi lay ñaan nga ñaanal ma sa boroom subhaanahu wa ta'ala mu daal di may may wërsëgal ma ash-shahada wax naan suñu ñëwoon nañ ñoom ni ñuy waxe saxaaba yi ñoom shahada risque lañ koy tudde waaw ndax ñoom ñoom ñooy al ulama ñun nag ñooy al juhala ul euh, euh, euh, yal nañu yàlla may xam-xam mu ne dañooy kon nag ñaanal ma buur yàlla ma ànd ak sama doom joo jële am shahada nekk wa murafaqatahu nekk ak moom fil janna ah fa daalahu rasulullah yonent mi aleyhi salaatu ñaanal ko ñaanal ko yàlla ngir loolu mu bëgg am fa qutila yawma uhud shahidan keroog fa lañ ko faate moom xaysama foofu lañ ko faate keroog radiyallahu anhu wa arda wa annabi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanan wa ma'wa kon bu ñu gisee loolu euh, am na bala ñoo continuer bala ñoo agsi li ñu war a gis ba léegi mooy li ci yéeme mooy ne gis nga jamono jii nii am na euh, lu ma ne woon buñ ci agsee naa ko préciser sama xel da cee dem bala ma ko fàtte muy ne dañ ne woon yaa ngi fàttale ko bi ñuy gis euh, euh, euh, mariage naa Ali biñ koy may Sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma bi Seydina Hamza bon bi mu dab mu bi mu coree géléemam gi léegi xam nga boobu waxoon nañ dafa da gisoon waaye dafa màndi woon ndax lan ndax sàngara kenn tereegu ko woon mooy xaraamagul woon jamono yooyu waaye ba ghazwatu Uhud nii sàngara waxoon nañ dinañ ci ñëw sàngara daldiwul woon xaraam ndax xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa ardaa te imaam al buxaari raxmatullahi daal di koy solo mu ne istabaxa al xamra yawma uhudin naasun summa qutilu mu ne moom seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu wa an mu ne am na keroog Uhud ñoo xam ne dañoo yóbbaale woon ci saxaaba yi ci seen provision yi dañoo yóbbaale woon sàngara mu ne te ñooñu am na ci ñooñu ñoo xam ne keroog faat nañ leen Uhud loolu nag di wane ne kon sàngara ba muy vin façon yépp sëng champagne rosé beaujolais yooyu yépp muy sàngara mooy ne ba ghazwatu Uhud ci ñetteelu année bii nii ñu nekk nii xaraamagul woon lool moo tax am ci saxaaba yi ñoo xam ne pour pourtant dem nañ Uhud keroog yóbbaale woon nañ bu ñu paree ci lool nag ñu daldi ñëw ci fi ñu waroon a continuer muy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana naka la dence qatla Uhudin ñi nga xamante ne nii ñoo faatu ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum dañuy commencer riwaaye imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne wa man la attahim mu ne wa nettali na man imaam ibn isxaaq man laa attahimu koo xamante ne nii man imaam ibn isxaaq de duma ko tuumaal koo xam ne mooy moom am na ci moom confiance mooy du ko tuumaal waaye waxoon nañ la loolu day bokk ci li da'if al xadiis ndax loolu duñ ko nangul kenn xaddathani man laa la attahimu ndax yow mën naa nekk ki nga xam ne moom nga wax ne doo ko tuumaal ndax wóolu ko keneen am na lum xam ci moom lu tax këne waa wóorul waaw mën naa am am lu ci yow ci moom am keneen ku tuube ne waa ji kàccoor la mu ne kon wa man laa attahimu ah, de toute façon dina ñëw ci taxriiju xadiis bi insha allah mu ne wa nettali na woon man laa attahimu koo xam ne duma ko tuumaal man imaam ibn isxaaq an miqsamin mu jële ci miqsam mawlaa Mibsam mawla Abdullah ibn al-Haaris mawla la Abdullah ibn al-Haaris moo doon jaati géem an ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu wa an abiihi qaala mu ne moom Seydina Abdullah ibn Abbaas annahu qaala moom nee na mu ne amara rasulullah léegi ñu ngi ñëw naka la leen yonent mi alayhi salaatu salaam denc naka lañ leen suule ak question est-ce que jullee na leen am mbir waxoon nañ la dañuy wax riwaaya yi dinañ la wax nag li gën a dëgër après nag buñ paree ci lépp ci ghazwat Uhud bay tiire enseignement yi yiñ ci jële bu boobaa nag mu am masala est-ce que shahidul ma'raka mooy ku faatu ci toolu xare ak yéeféer yi kooku noonu dañ koy sang walla déet loolu mooy première question walla est-ce que tamit après question est-ce que dañ koy jullee walla déet ak tamit est-ce que ci yére comme yére yim soloon moom lañ koy suule duñ ko soxlaal joxaat utaalaat ko leneen loolu yo insha allah ay masaa-il yoo xam ne dinañ ko gis ci jamono jooju insha allahu taala waaye fii nañu nekk ci riwaaya yi kon imaam ibn Isxaaq ci riwaayam bu da'if bi mu ne mu jële ci seydna Abdullah ibn Abbaas mu ne amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Hamzata fa sujjiya bi burda mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa digle a ah, pour seydina Hamza ñu daal di koy sànge li nga xamante ne muure ko li nga xam ne ab burda la ab jaaru yére la ab yére burda mooy burda mantu thumma salla alayhi ginnaaw gi mu daal di koy jullee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa kabbara sab'a takbiraatin bi mu koy jullee nag mu ngi kàbbaar juróom ñaari kàbbaar salaatul janaa'iz wala salaatul janaa'iz yi muy julli jullit néew lool duñ ko traité fii euh, ndax dañuy bañ mu gën a gudd insha allah waaye bu ñu àggee de toute façon euh, ça va venir insha allah ndax surtout xare yi moom léegi ñu gis koo xam ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jullee bu boobaa ñu jëlaale ci massalaam salaatul janaiz ana lan moo ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ana ak wuute boroom xam-xam yi ana naka lañuy ñuy jullee néew insha allahu taala kon mu ne mu daldi koy mu juróom-ñaari kàbbaar set mu ne summa utiya bil qatla yudacuuna ila Hamza fa salla alayhim wa alayhi maahum summa xatta salla alayhi sintayni mu ne ginnaaw gi mooy mu jullee Seydina Hamza juróom-ñaari kàbbaar ginnaaw gi ñuy indi ñeneen ñi faatu ci jullit ñi waxoon nañ la riwaay imaam al-Bara ibn Azib bi dane la lañ rey ci jullit ñi mais am na beneen riwaaya boo xam ne imaam al-Bukhari yi abu abdillah al-Bukhari rahmatullah alayhi soloo na ko boobu riwaaya boobu muy bu seydina euh, Euh, euh, anas anas ibn malik seydina anas ibn malik radiyallahu anhu wa ah. mu ne foofu waa eh, nu mu tudd eh, waa ansaar lansaar yi ci seen bopp ñoom kese soixante-dix lañu soixante-dix personnes lañu rey ansaar yi Euh, mooy bu dee am saar yi keesee lañ rey soixante-dix kon mooy mbir yëppoon na loolu waaye wute boobu noonu wute la ci biti nii mais ci biir daldi wu ñuy wute noonu ndax euh, man nga ko booleeg riwaaye bële muy riwaaye seydina albara ibn azib anhu arda lu ci man di nekk mooy ne jullit ñi niñ leen rayoon mooy soixante-dix yi tegoon na wala mu yem ci boo boolee ñaari xadiis yooyu a ah, ay wuute la nag imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi moom daal di leen indi tuur yi moom bi mu leen daal di leen di citer bi leen di citer soixante-cinq la yem la ñoo xam ne quatorze ci muhaajiruuna yi non quatre ci muhaajiruuna yi ñi ci des nekk ñi nga xam ne ñooy waa lansaar naka noonu imaam alxaakim daal dinay solo euh, ci Seydina Ubay ibn Ka'b moom mu ne ci lansaar yi 64 lañ rayoon ak 6 muhaajiri lool gisoon nañ ko te imaam ibn Hibbaan so euh, euh, daal di woon nay dëgëral loolu noonu riwaaya boobu kon ñu gis ne yii ay Euh, riwaaye la yoo xam ne dañu wuute mais ci biti lañ wuute nii mais wuute wuñ mooy ne arab yi dañuy def lenn léeg-léeg mooy te loolu lu ñu xam ne ci langue arabe mooy euh, léeg-léeg chiffre comme mën nañu am soixante-quatorze soixante-douze ñoom ñu ñëw ne sab'in bañ cee mooy ñu mel ni lu damm loolu euh, lu quatre yooyu ci tegu ak deux yi ci biir ñu def ko chiffre bu rond ci noonu ngay boole wax yooyu insha allahu taala ah, léegi imaam kii ne riwaay imaam ibn Sa'd bi mu ne dañu leen a ju yonent ma saar saam ñu dafa jullee Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ginnaaw gi ñuy ëndi ñu ñu ci faatoon di leen teg ci côté Hamza radiyallahu anhu di leen jullee fa salla alayhim wa alayhi ma'ahum xatta salla alayhi sintayni wa sab'ina salaa ba ni muy jullee soixante-douze julli mooy nag dafa jullee Seydina Hamza radiyallahu anhu indi par kenn boo indee kenn ñu indi benn néew ci wetu Seydina Hamza mu julliwaat ñoom ñaar ñu jële néew boobu mais Seydina Hamza ñu bàyyi ko fi di indi ba soixante-dix yi nee mu julli soixante-douze julli loolu la xadiis bi wax waaye xadiis bi nii wérul xadiis bi wérul wax naa la ko mooy yoneen euh, imaam ibn Isaaq dane xaddatani man la tehim loolu wérulul xadiis bi mooy tax xadiis bi daal di wul wér waaye du imaam ibn Isaaq rekk ko solo na ko noon imaam ibn Maaja daal dina koy solo ah, mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Abdillahi an Numay ah, qaala mu ne xaddatanaa Abu Bakr ibn Ayyaash an Yaziid ibn Abi Ziyaad an miqsamin an ibni an miqsamin an ibni abbaasin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ leen a indi keroog muy julli ci riwaayu imaam ibn Maaja bi dix par dix par dix keroog lay jullee bu ci nekk nag Seydina Hamza nga fa xadiisu imaam ibn Maaja bii am na ci boroom xam-xam yi ñu naan mawdu' la sax mooy dañ koo créer de toutes ne bii nii dafa bokk ci yi nga xam ne ci mawduu la mooy que ne yonent ma alayhi salaatu salaam dafa jullee xatlaa Uhud par dix dix te non seulement lool benn la mais ziyaat ku wéradi la comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax naka noonu imam al-Bayhaqi it daal dina koy solo waaye yooyu yépp wérul moo tax moom imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ci as-Sunan bi mu ko ndee dane wa hada da'if lii nii moom lu mooy xadiis bii nii wérul bon riwaaya yu bari yoo xam ne yépp day jaar ci imaam Abdallah ibn Abbas am na boo xam ne alxasan ibn Umar moo ko solo jële ko ci say mu jële ko ci alxakam alxakam jële ko ci Miqsam moom mu jëla ko seydna abdullah ibn abbas waaye alxasan ibn umar moom da'if la kenn du daal di euh, kii ci moom kenn du euh, sukkandiku ci moom na ko noon imaam ash-shafi'i daal dina koy solo imaam ash-shafi'i moom waxam ji dama ne woon naa bàyyi ba ñu àgg ci euh, bu ñuy def li ñuy jàngat bay gis ci ahkaamu shuhada ndax oxo keroog jullee nañ neenam déet moom dane buñ agsee foofu dinañ ci gine yaatal insha allah imaam Shaafi'i da koo soloo ci al umm ba pare mu ne moo jaatil axbaar ka annahu ayaan min wujuhin mutawaatira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yusalli ala qatla uhudin wa maa ruwiya annahu salla alayhim wa kabbara ala Hamza sab'iina takbiira laa yasih moom imaam al al al Shaafi'i al Muttalibi boroom ngir mi mu ne daanaka xabaar yi ñëw ñëw nañu di wax ci loolu ci euh, keroog Uhud martyrs yi est-ce que yonent mi alayhi salaatu wa salaam dañ leen a jullee walla déet mu ne xabaar yi information ñëw nañ ci ba daanaka loo xam ne yow dafa mel ni yow yaa ko fekke teg ci bët ndax mbir mi min wujuhin mutawaatira mbir mi dafa nekk mutawaatir que ne yonent mi alayhi salaam julliwu leen te xadiis yooyu dinañ ci gis yenn yi léegi gin koo yaatal buñ agsee fële incha allah mu ne tax xamuñu kenn moom kii imaam euh, euh, al Shaafi'i mu ne julliwul ci kenn ci ñoom kantaa li ñuy solooni dafa julli ci ñoom daal di kàbbaar yi Seydina Hamza soixante-dix kàbbaar mu ne loolu wérul kon xadiisu imaam ibn Isxaaq bi ibn Yasaar rahmatullah alayhi ra moom it wérul kon benn riwaayaa di wax na dañ koo jullee mais wérul waaye imaam Ahmad ibn Hanbal raxmatullahi alayhi wa an abiihi moom soloona beneen riwaaya boo xam ne day wane ne yonent bi dane yonent mi alayhi salaatu salaam da leen a jullee keroog waaye riwaaya boobu yi du wérul ndax Ataa ibn Saa'ib moom moom moo moo tax affaire bi wérul ndax dëgg-dëgg même bu dee ne ah, Cheikh Ahmad Shaakir gis naa moom dane bi imaam ndax imaam euh, euh, euh, kii ndax euh, euh, bon càllale bi nii la demee pour nga comprendre imaam Ahmad ibn Hanbal dane xaddatanaa Affaanu qaala xaddatanaa Hammaadun qaala xaddatanaa Ataa ibn Saa'ib an ash-Sha'bi an ibn Mas'uud annahu qaala Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi boroom ngiiru Hanbali dane nettali nañu suñu sëriñ di Affan amul luñ ci wax min as-siqaat qaala haddathana Hammaad Hammaad ibn problème bi nag fii la nekk xoola Hammaad mu ne haddathana Ataa ibn Sa'id Ataa ibn Sa'id bii nii mooy moom dafa mujjoon jaxasoo euh, mooy dafa mujjoon am problème ak ay ay ay kiiwam mooy euh, ay ay ay ay xadiis yi mu doon jàngale da ce amoon njaxasoo gu ku xewoon ci moom ci moom moom benn période te Hammaad nii contrairement ak li euh, Cheikh Ahmad Shakir am euh, ndax Cheikh Ahmad Shakir euh, ndax xadiis bi bi ko kii indee nu mu tudd imaam Ibn Kathir rahmatullah alayhi ci al-Bidaaya wa Nihaaya daf koo indi ba pare mu ne tafarrada bihi Ahmad mu ne xadiis bii de imaam Ahmad moo ko wóote moo ci wéet moom rekk ko solo. wa haadaa mu ne te lii isnaadun fiihi da'fun sanad la boo xam ne càllale bi dafa am faiblesse aydan min jihati Ata ibn Sa'id ci côté Ata ibn Sa'id léegi ak Cheikh Ahmad Shakir moom bi muy def sharh Musnad imaam Ahmad ak liggéey yi mu ci def euh, moom mu ne euh, ta'lilul isnaadi bi Ata ghayri jayyid fa inna Hammad ibn Salama Hammaad ibn Salama sami'a minhu qabla ixtilaati mu ne ndax Hammaad ibn Salama dafa dégg ci ki nga xamante ne mooy Ataa ibn Saa'ib laata njaxasoo googu di dugg ci moom ndax loolu ilmul xadiis loolu la moo tax xam ilmul rijaal loolu moom yoowe ñun nag wolof yi li tax suñuy wax du fiable moo xam kilifa lañ wala ñàkk nekk kilifa suñuy wax li tax amul poids mooy ne ñun yii nii xadiis moom bokkul ci suñu yitte bokkul tamit ci suñu tradition même boo xoolee histoire du Sénégal même affaire u bi nii côté xadiis ilmul xadiis même programme u daara yi doonoo ko foon gës kon ni mu rek buñ génne woon buñ jéggi woon dex gi rek ñooñu niñ ci aaye woon mais pourtant ñun te pourtant am na ci mag ñi ñoo xam ne foofu lañ jànge mais mais côté xadiis moom moom moom moom moom moom c'est là où le loolu nag bokk na nag ci problème yi gën a rëy yi tax ñun suñuy wax du fiable léegi euh, mooy ilmu rijaal mooy xam góor ñiy wax di nettali ci xadiis yi kan mooy kan ak même bu dee wér na est-ce que amul benn moment boo xam ne moom koo xam ne moom ab téere rek la doon yor di jàngale téere ya lakk wala ñu sàcc téere ya comme ni daal Ibn Lahya rahmatullah alayhi léegi yow kooku dangaa war a xam a quelle période la téere ya lakkoon wala lañ sàccoon téere léegi moom mu continuer di jàngale teg ko ci mokkalam te moom mokkalam baaxul mooy du du nit ku mën a jàpp kon kooku li muy wax fiyaabulul ñoo xam ne dañ naan ah depuis jusqu'à l'an tel képp ku jële woon ci moom avant la tel te jëlewaatoo ci moom après kooku noonu bu ne moom moo nettali dañ koy nangu mais bu dee ne nit la koo xam ne dafa jële ci moom après bi téere yi lakkee wala ko amatul comme tey ñu ne waaj ab disque la yor sëriñ bi ab disque dur la ordinateur moom ci lay taal di jàngal taalibe yi mais nag problème dafa am te moom dossier yooyu moom moom moom rek ko moom moo ko am léegi nag disque dur bi lakk amatu ko mais mu continuer di jàngale ci ak mbokkam bu ñëwtee bu toog te moom xamuñ ko mbokkal mokkalam baaxul bu boobaa dañ naan képp ku ku commencé inscrire ci sëriñ bi di ñëw jàng sëriñ bi comme ñu ne c'était en 2009 la ko lool dal képp koo xam ne en 2009 janvier 2009 au delà da ngaa commencé agsi di jànge ci moom la ngay nettaleeti ci moom duñ jàpp na lu wér la loolu na léegi nag képp ku doon jànge ci moom avant 2009 te jilaawaatoo ci moom après 2009 bi affaire discours bi lakkee kooku dañuy jàpp ne kii li mu jële ci moom dëgër na ndax boobu fu wóor la ko doon teg ndax dafa amoon supportam bu wóor muy dottu kitaabin ndax moom manul dottu qalbin manul woon di takkat di mokkal waaye loolu bind te bindam fiable na sauf ko nag mbir yi réer euh, léegi Ata ibn Sa'id mi problème am moom mooy ne dafa jaxasoo après ah Cheikh Ahmad Shakir nag dane euh, ñëw ne hadis bii nii sanad bi wérul ndax Ataa ibn Saay bokk nag beneen Ataa bi Ataa ibn Abi Rabah huwal jabal kooku moom taxul ñuy wax moom moom moom moom mu nga ca biddiw ya kooku taxul ñuy wax mais Ataa ibn Saay bii nii wérul euh, euh, euh, li tax càllale bi am problème mooy ne moom ah, Cheikh Ahmad Shakir nañ ñëw ci li wax dane rahmatullah alayhi waxoon naa la benn égyptien la woon bi pourtant bi génne àddina yàggul noonu année soixante yi mu ngi doon dund def na nag liggéey yu am solo ah Euh, sharaana tamit alfiyatu imaam as-Suyuti rahmatullahi alayhi def na ci ay ta'liqat ta'liqat voilà mooy ay ay ay commentaire yum ci def ay ay annotation annotation voilà léegi yu mel noonu nag moom la def tamit ci kii bi euh, kii sharaawul kii bi nun tudd mooy ne naaru ay annotation la ci musnad tamit la def imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ne le fekk ku ku ku ku ne xadis bii nii jam xadis bi ndax ci càllale xadis bi na ata mu ne loolu ghayr jayyid du lu rafet ndax Hammaad ibn Salama mi ko jële ci moom sami'a minhu qabla ixtiraati dafa dégg ci ki nga xam ne mooy ata laata muy jaxasoo waaye mooy ne euh, wax jooju wax la ju ñuy seetaat ndax Hammaad ibn Salama axada minhu qabla ixtilaati wa ba'da ndax dafa jële ci moom bien sûr avant sëriñam bi di euh, euh, anta di jaxasoo ak bi mu jaxasoo comme que nag loolu la mooy xamuñu lan la ci mooy yooyu yëpp lañuy daaneel loolu la ndax c'est possible la duñu mooy képp ku jële ci sëriñ bu mel noonu avant ak après kooku lépp lu mu jëlee ci moom dañ naan li wérul ndax lan moo ñuy wax ne lii nan la ñuy mën a defe tri bi manuñu ko manuñu ko te moom du ne lii nag maa ngi ko jële woon laata muy jaxasoo du wax lool kon loolu manuñu ko lool moo tax xadiis bii li gën a dëgër mooy ne wérul voilà euh, bon kon léegi woon naa def nañ tax léegi xadiis boobu lan la wax xadiis euh, Seydina Imaam Ahmad ibn Hanbal kon wax nañ la càllale muy xadiis Seydina Euh, Abdurrahman euh, euh, non Abdullah ibn Mas'ud ci la ci la jaar mu ne ci bi na xadiis bu gudd la dafa commencé di nettali Uhud ca kaw ba ci suuf mu ne fi ñu fi ñu kii mu ne fa wada'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hamzata fa salla alayhi wa ji'a bi rajulin min al ansaar fa wudi'a ila janbihi fa salla alayhi fa rufi'a al ansaari wa turika Hamza hatta ji'a bi aaxara fa wadaahu ila janbi Hamza fa salla alayhi thumma rufi'a di continuer hatta salla alayhi yawma idhin alayhi yawma idhin sab'iina salaatan mu ne keroog bi xare bi jeexee yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñëw ci néeweeg yooyu dañu jël néewu Seydina Hamza daal teg yonent bi alayhi salaatu salaam jullee ko ñu indi beneen góor ci wetam ci lamsaar yonent bi alayhi salaatu ko ñu yëkkati ko indi keneen teg ko ci côté Seydina Hamza ba léegi yonent bi alayhi salaatu salaam jullee ko nee na ñuy def noonu ba keroog jullee na ci xam Hamza soixante-dix fois waaye xadiis boobu noonu wérul xadiis yi wér mooy xadiis yi wax comme l'imam Shafi'i wax xadiis yi nga xam ne dañoo ñëw lépp lu ñëw ne dafa yonent ma la saab saab keroog jullee na keroog ñi génn àddina Uhud loolu wérul loolu wérul loolu la imam Shafi'i wax rahmatullah alayhi te loolu mu wax noonu la demee mooy ne xadiis yi wax nii yépp naan yonent bi alei satu salaam da koo jullee foo ci xool càllale bi am na wéradi bu imaam ibn Maaja bi moom am na sax ñu ne xadiis boobu noonu mawdu lay gën niru ah waaye nag li dëgër mooy lii mooy li imaam ibn Isxaaq ci boppam solo li imaam ibn Isxaaq ci boppam solo imaam solo na ko noon imaam al Buxaari rahmatullah ak ñoom imaam Ahmad ak daanaka moom la la imaam Shaafi'i wax léegi ne la mu ta moom daanaka ka annahu ayaan mbir yi dafa leer mel ni loo fekke kën a yonent bi alayhi salaam julleewu leen te bépp xabaar bu wax loolu ne dañ koo jullee mooy ne affaire yi dal di wul wér léegi euh, kii ne bu ñëwee ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne nag boobu buy wane ne yonent mi alayhi salaatu salaam julleewu leen julleewu leen imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi dane ah wala wala wala wala ñu njëkk eh, eh, eh, kii. riwaay imaam al Buxaari rahmatullah aley imaam al Buxaari kon rahmatullah aley yi moom dane te loolu moo gën a wér dane xaddatanaa Qutayba mu ngi ko jële ci Qutayba ibn Sa'id al Baghlaani rahmatullahi aley mu ne qaala mu ne moom Qutayba dëkkoon fële ca bilaadu Bughlaan kële ca côté aan yi aan yi ay côté Afghanistan Uzbekistan ci taan yooyu Qutayba nag moom soriwul woon foofu noonu noonu ci aan yooyu Afghanistan mu ne xaddatanaa mu ne net taalibe imaamu Maalik la woon bu magamag de Qutayba ibn Sa'id di sëriñ imaamul Buxaari imaamu Muslim ak ñooy mu ne qaala xaddatanaa nettali nañu al di imaam al-Layth àndandoowu imaam Maalik bi mujjoon dëkkoon Égypte di al-Layth ibn an ibni Shihaab mu jële ci Seydina Abdallah di ibni Shihaab az-Zuhri moom lañu naan az-Zuhri moom lañuy wax az-Zuhri la an Abdurrahman ibn Ka'b ibn Maalik mu jële ci Seydina Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu an usrati Ka'b ibn Malik anna Jaabir ibn Abdullah mu ne Seydina Jaabir ibn Abdullah moo ko nettali anna rasuulallahi ken ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud fi thawbin waahid thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhdhan lil-Qur'aan fa ida ushiira lahu ila ahadin qaddamahu fi llaxdi wa qaala ana shahidun ala haulaai yowm alqiyaama wa amara bi dafnihim bi dimaa'ihim walam yusalli alayhim walam yughassalu laa xoolal lii mooy li wér imaam kon eh, kii nu mu tudd imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi kon xadiis mu ngi jaar ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Haram radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi alayhi moom moo nettali kan doomu Ka'b ibn Malik ibn Abdurrahman kene keroog Uhud yajma'u dafa nekkoon yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud fi thawbin waahid da doon dajale doon jël Ah, ñaari nit la doon boole sàngaay ñu boole leen sàng leen summa yaqulu mu naan ayyuhum aktharu axdan lil qur'an da doon laajte ana kan ci ñaar ñii moo ëpp lu mu mokkal ci alqur'an allahu akbar ana ñoom ci ñaar ñii axdan ak kan ci ñoom aksaru axdan lil qur'an kan moo ëpp lu mu jël ci al qur'an allahu akbar al qur'an huwa al waaw al qur'an mooy balance bi ah. en tout cas fa yàlla ak yonentaam ak ñu nit ñu baax ñi ñu sell ñi ñoom bu ñuy waj weg nit wala di ko teg fu kawe ndax ñoom ku ñu gis weg nañ la pas comme ñun nit def ko yow boo xamul dara walla nekk ci kii dañ ne doya dal non non ñoom bu ñuy xool nit dañuy xool ne lii mbindeefu yàlla la kii mbindeefu yàlla la yow naka nga ne dangay màggal borom bi subhaanahu wa di doyadal lim bind déedéet ñoom doyadaluñ kenn xatta Firawna sax duñu ko doyadal ci ci ci wàllu woowu côté boobu que ni moom mbindeefu yàlla la ko yàlla bind la wa te moom kulla yawmin huwa fi sha'n suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne nii moo créé Firawna budul woon loo xam ne bëgguloon mu nekk du ko fi du ko créé moo tax ci wàllu woowu ñoom ñu ko mere dañuy xool ne kii mbind mooy li ma la bëgg a wax mooy lu nit yées yées yées nit koo xam ne boroom xam-xam dëgg di roy yonent yi alayhi salaatu wa doo gis nit noonu di ko ba jëlee looloo taxoon xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal Abdallah ibn Ubay ibn Salul kàccoor bu mag bi nga xam ne mën nañ ne bokk na ci ñu causé défaite Uhud mais moom yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu koy gisee suul nañu ko suul nañ ko moom naafiq bu bon bi yonent bi alayhi ñëw ngir ñu sulli ko mu daal di koy solal yéeréem lool xoolal. ku bon kooku suñu boroom ne ko kii bu ko nga jéggal ko nga ñàkk koo jéggala yem boo ko jéggaloon lu ma soixante-dix fois yi duma ko jéggal mais malgré loolu nga gis yonent bi ni mu xëre woon ndax loolu la ni mu xëre woon ci ñu duggale ci l'islam mais ku faaru Quraysh bi ñëw bu jëlin ñaata yoon lañ ko di ko jéem a toroxal di ko jéem a gàcceel ca Kaaba la ndax dañ doon jéem mais loolu mënuñu koo def yonent bi alayhi salaatu salaam di ko jéema a humilier ci biir nit ñi mais fu mu fu ñu ko mas a ne dem leen ngeen woowal ma ko yónni kenn buñ ko fekkee këram Makka mu daldi ñëw wuyu si leen ndax am yaakaar que ne tey mooy ah tey nag mooy tey la ñuy tuub waaw mais loolu waxuñu foofu mais bu dee ne koo xam ne dañ koy xooleen bët bu gën a kawe nag ndax ay qualité yoo xam ne moom la yor. ñoom alxuraan a doon misaan bi kópp koo xamante ni nii yaa gën takkook alxuraan gën a jëfe li ci ne gën a niroog li alxuraan di te di digle gën a li muy tere yow yaay ëpp poids ci seen xol kër doom ji ñu jur bu dee meluñ noonu looloo tax ñu naan la boroom xam-xam dëgg nitu yàlla dëgg amul doom amul doom réellement amul doom mooy dina am doom biologique nii mais doom spirituel pas nii que ne kim jur nii rek mooy doomam de non moom ñi muy jàpp doom spirituel mooy naka nga def ak téere bi yàlla bi naka nga def ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasallam noo ci gën a takkoo gin cee nekk ngay gën yëkkateku ci kanamam mu lay gën a considérer bu dee ne ay ay ay ay quinze mille kilomètres moo dox seen digganteeg moom waaye loo ko jege jege jege jege di di añanoog moom di reerandoog moom mu ne jiite tout le temps te yooyu yaa ko gën a sori mu lay ngay gën a soof kon nag alquran huwal mizaanu mooy mooy balance bi de ci nit ñu baax ni inda allahi wa wa man man man ataa allah wa rasula loolu la mooy bu ñuy fan fan ki ñuy fan mooy ki nga xam ni mu gën a takkoog alquran yonent bi aleyhi moo tax keroog oxob bi ni ñu génnee àddina la la doon laaj mu war leen boole di leen suul da doon boole kaana yajma'u bayna ar-rajulayni da doon boole ñaari par ñaar ñaar ci ñu ñu faat keroog làmbaayoo leen loolu nag dangay gis ni xam nga riwaay bi ñu gisoon Seydina Hamza boobu day wan tekkiwul ne ñoom ñépp noonu lañ leen def te loolu dinañ gën ñëw tamit ci lool lii mooy en général ah, bu bu paree laata mu leen di dugal ci biir bàmmeel bi mu ne ana kan kan mooy ki jëkk ki ëpp lum jël ci alquran buñ nee ko diw buñ ko joxoñee ushira lahu ila ila ahadin qaddamahu fi lahdi moom la jiital allahu akbar allahu akbar moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne eh, yawmal qiyaam lool la ku dugg àjjana ni dañ naan ko eh, iqra warattil kama kunta turattil fil fil fi dunya irqa utlu war ko del jàng di di ut lu jàngal di yéeg ku nekk nag la fa ngay yem loolu mooy sa ascenseur ascenseur biir àjjana mooy alquran foo yem mu yem ak yow foofu ut lu jàngal war ko nga yéeg ku la ko dàq jëfe dàq la koo gin la koo kookoo lay gën a kawe kon yeneen mi alayhi salaatu salaam doon demander ana kan moo ëpp lu mu jël ci alxuraan buñ ko joxoñee kenn mu daal di koy jiital fi lax di ci biir